asalaamaaleykum mbokki soppe da baax ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare di leen jaajëfal comme nañ ko farale di def saa su ne tey dañuy ñëwaat ak seen rubrique ndénkaane ànd ci ak ki nga xam ne mooy Oustaz El Hadj Niang borom lox daw kenn du ko natable ci kër gi xam-xamam ak tey bi nga xam ne moom la àndal ci wàllu njàngale tey moom la ñu àndal mu indil ñu benn hadis wax ñi ko ko wax ak li tax mu wax ko ak njëriñ li nga xam ne moo nekk ci hadis boobu lee kon mbokk yi ñi teew ki nga xam ne mooy Oustaz El Hadj Niang ci hadis boobu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 ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen bal aq di leen balu aq di ñaan seeni boroom subxaanahu wa taala mu boole ñu defal jàmm mbokk yi dañuy ñëw tey ngir àndil leen benn xadiis fas yéene ko waxtaane fii ci biir kër gi wa bi nag lii la tëddee an abi zarrin alxifaari radiallahu anhu an nabiyi sallallahu alayhi wa sallam qaal ittaqillaha xaytuma kunta wa atbixi sayi'ata alxasanata tamquha wa xaaliqi naasa bi xuluqin xasanin xadis bii ñu wax léegi ki ko jëlee ci yenente bi sallallahu alayhi wa mooy abu zar waaye turam nag moo doon jundub ibnu junaada aboo zarrin li njëkk muy dugg ci lislaam liggéeyam moo daan dafa daan nekk ci mbedd ma daan fa dogale ay nit di nangu seen koom-koom seeni materiel ak seen xaalis abu zarrin nekk ci loolu ba dégg ñuy woote ca màkka ne am na benn yent bu fa génn bees abu zarrin sol ay dàllam daal di wutali màkka ngir seeti yenent bi sallallahu alayhi wa bi mu ñëwee Alioune moo ko dalal ci këram ñetti fan bi ñetti fan yi jeexee Alioune daal di koy laaj ne ko lan moo doon say tànk Abu Zar bi ne ko ah li ma tax a jug daal mooy ñëw ngir gis yenent bi nga xamante ni maa ngi dégg ñu koy wax Alioune daal di ànd ak moom ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yenent bi xamalee lislaam ci la Abu Zar tuub bi mu tuubee yenent bi alayhi salaatu wa salaam ne ko dangay dellu sa dëkk boo demee nga jàngal leen lislaam Abu Darin dellu dëkkam di leen xamal lislaam nekk ci loolu ba benn xare njëw bu ñuy wax azootu Tabuk bi xare bi ñëwee mbooloo mu bari génnoon nañu ànd ak yenente bi alayhi salaatu wasalaam Abu Zarin ci la bokkoon moom it waaye mbooloo mi ñoo ko jiitu woon moom moo fare woon ginnaaw li ko waral nag mooy giléem ga nga xamante ni moom la waroon giléem gi moo ko tardeel ba looloo tax mu bàyyi giléem gi daal di wàcc di dox ak ay tànkam bi yent bi tourné gis abu zarrin di ñëw ci la ñaanee ne xafarallahu aba zarrin yamsi waxiidan wa yamuutu waxiidan wa yubaasu waxiida ci la waxee ne yàlla na suñu boroom subxaanahu wa taala jéggal aba zarrin ndax moom rekk moom mooy dox di ñëw waaye ëllëg buy génn àdduna it béréb bi muy génnee àdduna béréb bu wéet lay doon waaye moom abu zarrin bu yàlla di dekkil jaam yi tamit moom rek lañuy ñuy dekkil ci béréb boo xamante ni kenn du fa nekk moo tax mbokk yi dañuy gis ne aboo Zarr al-Ghifari yi mi ngi génne àdduna ci benn béréb buñ tuddee Rabza di béréb bu wéet kenn nekk fa woon jamono yooyu ku dul moom ak soxnaam ak benn doomam moo tax aboo Zarr lu njëkk muy dem dafa xamal soxnaam ne ko suma génnee àdduna na ngeen ma defar denc ma ci béréb boo xamante ni nit ñi fa lañuy jaar waaye nag na ngeen taxaw ci béréb ba ba su ngeen gisee mbooloo na ngeen xamal mbooloo ma ne ki tëdd fii dey mooy Abu Zarrin al-Xifaari yi soxnaam def la nga xamante ni moom la ko boroom këram sant daal di taxaw ca béréb bi mu ko denc bi mu gisee benn mbooloo ci la waxeek mbooloo mi ne leen kii ñi denc fii dey sama boroom kër la mooy Abu Zarrin al yi fekk mbooloo ma am na ku siiw ku ci bokkoon ku ñuy wax Abdullahi ma soot te abdullahi fekkee woon na bi yent bi naan abu zarrin buy génn àdduna ci béréb bu wéet lay génne àdduna mbokk yi noonu la abu na abdullahi masoon daal di ñëwee daal di jullee abu zarrin al xifaari moom ak mbooloo ma nga xamante ne ñoo àndoon ci la waxee ne yent bi day wax na dëgg nee na woon abu zarrin suy génn àdduna ci béréb bu wéet fa lay génne àdduna kon moom abu zarrin moom mooy ki jëlee xadiis bi ci yent bi sallallahu alayhi wa xadis bi nag li muy tekki mooy ittaqillaaha xaysuma kunta na nga ragal yàlla foo mënti nekk ragal yàlla nag eh, niñ ko firee bari na wuute na waaye wax ji ci gën a siiw gën cee matale mooy na def say santaane boroom subxanahu wa taala ci sa kéemtalaay kàttan waaye tamit lépp loo xamante ni si ni boroom tere na la na ko bàyyi bul ko def. kon loolu ci gàttal moom mooy ragal yàlla waaye tamit mbokk yi ragal yàlla mooy jaam bi dafa war fépp fu nekk rek nay bàyyi xel ne si ni borom mi nga ànd ak moom ndax nit ki nga xamante ni mi ngi def ci kanamam ne yàllaa ngi ànd ak moom du def mukk ay ñaawteef waaye foo ko fekk rek lu baax lay def comme ni ñëwee ci alquranul karim ne maa yakunu min waa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala xamsatin illa huwa saadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa ma maahum ayna ma kaanu suñu boroom nee na ngeen bàyyi seen xel yéen mi ndéef yi ne fépp fu ngeen mënti nekk rek su ngeen fa nekkee ñett man yàlla maa leen ñeenteel bu ngeen fa nekkee ñeent it man yàlla maa di juróomeel wala bu ngeen fa nekkee ci ñett wala it mu ëpp juróom na ngeen xam ne it ne man yàlla maa nekk ak yéen di leen lépp lu ngeen def maa ngi koy gis lépp lu ngeen wax it maa ngi koy dégg kon mbokk yi loolu mooy ragal yàlla wa atbixi sayiata alxasanata tamxuha yeneen bi it alayhi salaatu wasalaam nee na saa yu soo juumee ba def loo xamante ne neexul ci ni boroom subhaanahu wa taala waay waay na góor góorlu nga toftal ca lu baax ndax lu baax loolu nga cee toftal moom mooy far say bàkkaar mooy effacer say bàkkaar waaye it wa xaaliqi bi xuluqin xasanin yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na da ngay jëflanteeg sa mbokk jullit ci jikko ju rafet ci ànd bi mu gën a rafetee ndax mbokk yi jikko ju rafet dafa nekk loo xamante ni jullit mënta dem bàyyi ko ginnaaw dafa nekk loo xamante ni suñu borom subxanahu wa taala moom la yónnee yonent bi ndax yonent bi alayhi salaatu moo wax innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaqi suñu borom subxanahu wa taala moo ma tànn yebal ma ci askan wi. ngir ma mottali jikko yu rafet yi ngir ma mottali jikko yi nga xamante ne ay jikko yu tedd la mbokk yi lii mooy xadis bi lii jàngee ci xadis bi nag mooy kenn ku nekk di jullit rawat na ngay mukallaf war na ci yow ngay ragal yàlla ragal yàlla nag moo lay sàmm doo def mukk ay bàkkaar waaye foo fekk lu baax lay def ba saay soo defee lu bon na nga tuub nga jéggalu sa boroom waaye tamit bëgg nañ ko toftal ci lu baax ndax lu baax loolu dafay far say bàkkaar waaye tamit danañ jàngee ci xadis bi ne jikko ju rafet day am na solo ndax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci xadis ëllëg yowmal xiyaam buñ demee ba ñi dem aljanna dem aljan aljanna ñi may gën a jege ca biir aljanna mooy ña nga xam ne seen jikko rafet na waaye nag ñi may gën a sori mooy ña nga xam ne seen jikko dafa ñaaw rafetut jikko ji rafet nag mbokk yi buñ ko waxee bokk na ci ka nga xamante ne dafa dogoog yow yow ko fekk si da ngay ànd ak moom ci àndin bu rafet waaye ka nga xamante ni it su amee xañ la yow boo amee na ko jox bul ko fekk ci la nga xamante ne mooy jikkoom moo tax yenente bi alayhi salaatu wasalaam di wax naan sil man xataaka wa aaqati man xaramaka wa axsin ila man asa ilayka suñu boroom subxanahu wa taala wax ko ci alquran ne wala tastawi alxasanatu wala sayia idfaax billati hiya axsan fa iza allazi baynaka wa baynahu adaawa ka annahu waliyun xamim mbokk yi kon lii lañ boon andi tey waxtaane ko fii ci biir kër gi yal nañ daal may dégg ak topp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu